billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf almursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jullit sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sasatul wafaa bi xuquuqil iman moo koy ànd ak yéen ci biir weeru koor gi tey jii di suñu fukkeelu jataay ak juróom-ñett ñu fas yéene ci ànd ak sëriñ Baye Omar Diop di ko xam ne fii ci dëkk bi la cosaanoo fee mu nekk di fa yëngutu tamit tasaare liggéeyu sëriñ Touba Xaadimu Rasuul rek moo ko fa bàyyi. mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb boo xamante ne junjoon nañ ko fan yi weesu muy nekkin wi nga xam ne moo war a nekk ci diggante ñaan ñi nga xamante ne yàlla doxal na seen diggante ab sëy mu war a nekk nekk woo xamante nekk mu rafet la war a doon te suñu borom digal ñu ko wa na bil ma'ruf kon ci tomb boobu la sëriñ Baye Omar fas yéene ànd ak ñun tey bala ñu ko jox kàddu gi rek ñu tënk aslaf rek ci ay yëngutoom moom mu ngi tàmbuli am njàngam ci njàngum tubaab jàng tubaab ba am ci certificat am ci tamit BFM ginnaaw bi mu jóge fii dem fële ci njaareem ci lycée technique si Ahmad Bamba foofee la jàngee ba am baccalauréat waaye nag bi mu nekkee fii tamit di jàng tubaab da ko boole woon ak njàngum xam-xam daan dem ci daara ji nga xamante ne sëriñ Abdourahmane moo ko sos ci sëriñ Mortala Dia daan fa jàng xam-xam ginnaaw bi mu jàngee ba am baccalauréat tamit ci la euh, jóge foofu noonu ci njaareem dem fële ci daara ji kokk ji ndax yéene moo nekkoon wattu téereb suñu borom subhaanahu wa ta'ala muy alxuraanul karim ba tax na ginnaaw bi mu jàngee ba am bac ngir mott li yéene jooju moo tax mu laxas dem kokki am foofa lu mat at ak lu topp wala ci lu toll ci at rek yàlla baaxi ko mu mokkal alxuraanul karim loolu nag nekk loo xamante ne lu liggéey bu rëy la liggéey la boo xamante ne bu yombut ginnaaw bi nag la jóge fii nii dem fële ci ndakaaru waaye nag bi mu demee ndakaar tamit taxul mu bàyyi njàngum xam-xam moomu ndax ci ku ñu wax tafsir ahmed tafsir ahmed silla moom tamit daana dem ci moom di fa jël ay bind ci wàllu xam-xam ci wàllu googu nag ci la nekk di ci yëngutu ba fii nuy wax ak yéen kon ci tënk rek kooku mooy ki nga xam ne moom lañu ñu dalal fii jotaay bi tey mu fa yéene ànd ak ñun ci tomb bi mu wax léegi muy ndigal loo xam ne ci suñu borom la jóge jëm ci ñun wala suñu borom la jóge jëm ci képp koo xamante ne yàlla boole na la ak soxna nga war a dëkk moom ci nekkin gi nga war a nekkee ak moom wa ashiruhunna bil ma'ruf kon loolu mooy tomb bi nga xamante ne ci la yéene ànd ak ñun tey kon ci njalbeen danañu xamal ab sëy mooy lan bu ñu waxee ab sëy maanaam ñaar ñoo xamante ne yàlla boole na leen ab sëy ñaareel bi tamit danañu xamal ñaar ñooñu nga xam ne yàlla boole na leen ab sëy naka la ñu war a nekkee ci anam bi nga xamante ne moom la ko suñu borom gërëm loo kon loolu tomb la boo xamante ne tomb bu am solo tomb bu mat bàyyi xel la. Euh, bala ñu ko jox kàddu gi ñu fàttali mbokk yi rek ne euh, suba insha allah ñu fas yéenee ànd ak sëriñ Abdou Khoudoss ñaan ci am naa ushur wa ta'allum muy njaboot gi nga xamante ne yàlla jox na ko euh, kilifa kilifay diine yi ak naka lañu nekke maanaam naka seen diggante ak ak njàng ginnaaw suba insha allah ci alxames ji fas yéen nañu dalal Cheikh Baye ñas ci al islam wa taxadiyaat muy lislaam ak ay gàllankooram euh, ginnaawal suba ci àjjuma ji te mooy bis bi nga xamante ne moo mujj ci ñaareelu ay bis gi wala ñetteelu ay bis incha allah fas yéen nañoo dalal sëriñ Ahmadou fay ci dawrul axlaax fi tanmiyatil fard wal mujtama muy rôle bu am solo bi nga xamante ne jukko joué na ko ci yar ci maanaam ci askan wi ci njaboot gi ak askan wi kon dañuy jox kàddu gi rek sëriñ Baye Omar Diop ci tomb am solo bii nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin annabiyil lumiyyi wa ala alihi wa sahbihi bi qadri azamati dhatihi ñu ngi jiital ci suñu kàddu sant yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di yeesal sunu jaayante ak Cheikh Ahmad Bamba xadim rasulillahi seeraloo ñëpp na ci yoonu Serigne Touba nekk ñu ubbee suñuy kàddu it ñaanal sunu sëriñ Cheikh Sidi Al Muxtaar sama borom sàmm ko te aar ko ba mu eggale ci sago ni noonu it ñuy ñaanal sunu sang bi ci Daaru Muxti Serigne Abbas sama boroom may ko gudd fan gu ànd ak wér-gu-yaram ba mu mottali ñi am mbégte lool ci ñëwaat fii nga xamante ne moom la ñuy wax mam batu soxbati saxuwaayu sama jubb fii nga xamante ne moom la ma yàlla tànnal ma xippee fi te bu doon luñ mën a soppiwaat walla ma amaat cab dogalit dinaa waxaat yàlla mu dimbaliwaat ma ma juddoo waat Darou Moukhty ndax pàkk yàlla yi bari nañ lool te sell waaye sama boroom def na ci kàttanam ak mbaaxam pàkk bii lañu taamoo jóge ca bisu pëng ba wuti bis ci yàlla na yeex lool ñuy nuyu sunu kilifa yi ñu fi fekk yépp nag sama sang yi nga xamante ne ñooy samay sëriñ waa kër borom Darou Moukhty waaye sama bokki bopp yi sama wayjur yi ak sama mag yi ak sama yaay yi ndax daanaka ñi may gis kenn ku nekk mën na maa wax la ma boole ci ak li ma boole ak yow ci ak bokk wala ci ak dëkkandoo gu yàgg. ñu am nag thème boo xamante ne moom la ñu sasoon ñu war koo waxtaane ak donte sax ñi ñu yebal xamuñu ci ñun xam gu toll noonu waaye nag ñu dëgërloo rek yéene ju rafet ndax médecin ku muy faj bu la reyee kenn du ko topp tey lay tax duñ ko topp mooy yéene ju rafet jam jiital rek moo tax kon ñu doglu ngànt ci booleem boroom xam-xam yi nga xamante ne ñoo ñu déglu fas yéene dugg ci waxtaan wi mu mel ne sama boroom azza wa dafa wax ci alxuraan wa ashiruhunna bil ma'ruf góor ñi nañu nekk ak jigéen ñi nañu dëkk ak jigéen ñi nañu ànd ak jigéen ñi ci njekk ak ci teraanga loolu mooy noyau bi nga xamante ne waxtaan wi moom lay daw di wër waaye nag wa ashiruhunna bil ma'ruf ci misaal dafa mel ni rek ñu ne la jëkkalal sa ngawar jëkkalal sa ngawar nag bala ñu ko wax nit day am lu mu war mu mel ne balaa mu'ashara di am li koy jiitu mooy jëmmi sëy jëmmi sëy moom nag moom lañuy ñuy njàlbeenoo leeral ko ak ni mu taxaw ci diine ak ni mu amee solo ndax ku ne xam na ne sëy mooy li ñuy wooyee cellule de base de la société cellule de base mooy li aw birig nekk ci kër nga xamante ne ay birig la ñuy tegale di ko tegale di ko tegale ba mu nekk kër noonu la mariage néegu sëy ak famille yi nekkee cellule de base de la société famille yi ñooy tegaloo doon dëkk yi doon réew yi doon continent yi ba xëy doon àdduna moom sëy moomu nag am ab taxawaay ci diine muy loo xamante ne sunna la sallallahu alayhi wa sallam wax ne man istataa minkumul baa falyatazawwaj képp koo xamante ne am na ci yéen ak can na denc muy sunna soo xamante ne sunna su dëgër la ngir def na ko digle na ko waaye sax day mel ne tëkkoo na ci nga xamante ne foofu ci ak njaal benn da ngay dégg ne kon digal na képp ku ko man rek nga denc waaye wax na it ba tey ne man kaana muusiran li an yankex summa lam yankex fa laysa minna mu mel ne sallallahu alayhi wa sallam day menace day si d'excommunication képp koo xamante ne yàlla dogal na ci yow nga am kattanu denc condition yëpp daje ci yow te nanguwoo denc mu ne képp koo xamante ne condition yi daje na ci yow te nanguwoo denc kon yow bokkoo ci ñun xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam adduna bi li muy yaatu yaatu ñaari acteur rekk ñoo koy doxal muy góor ak jigéen te góor mu di ko doxal ak jigéen kenn ku nekk dafa am lu manqué ci moroomam mu di ko xaar ci moroomam loolu alxuraan di ko firndeel ci waxam ji azza wa jalla hunna libaasul lakum wa antum libaasul lahunna mu mel na ñaari acteurs yooyu nga xamante ne ñoo war a doxal àddina pièce bi nga xamante ne nag moo leen di lëkkale ba tax ñu mën a ànd te duñu am benn bakkaar loolee moo tudd sëy mu nekk it lu ama ama ama am solo loo xamante ne bokk na ci liy firndeel solo si mu am yeneen piliers yi nga xamante ne ñoo nekk ci islaam lu mel ne julli nga xamante ne wedd gi day waral ñu rey la nga xamante ne xadis wax na ne mooy kenug diine ku ko taxawal taxawal diine ku ko mabb mabb diine julli moomu li muy am am am solo ci alquran yàlla dañuy wax rek wa aqimu salaa wala mu ne xafizu ala salawaat waaye taxul benn yoon nag leeral ñu ñaata rakka lañuy ñuy julli tisbaar wala ñaata rakka la ñuy julli timis wala nañ la sujjóot xabla salaam wala ba'da salaam niki noonu ci azaka danga dégg mu ne xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha waaye nag waxuñu nisaab nan lay toll léere lu naka lañuy ñuy génnee asaka ci wàllu keey noonu la koy toppe ci wàllu aj noonu la koy toppee ci boolem yeneen question yi intéressé l'islam lu ci nekk rek alxuraan da da koy junj waaye nag dugg ci mbir tàmbalee ci ak njaalbeen fankixu ma taaba lakum min annisaai masne wa sulaasa wa rubaa fa in xiftumu allaa taadilu fa waaxida mu mel ne mooy aaya bi nga xamante ne ci la yàlla inauguré wàllu sëy denc leen lu leen soob ci jigéen ñi ñaar ba ñett ba ñeent waaye nag su fekkente ne da ngeen ragal ne du ngeen mën a maandu ci seen diggante kon na ngeen yem ci kenn mu mel ne mooy le verset inaugural même du mariage ci alxuraan foofu la ko sama borom tàmbalee kon di di ko leeral benn par benn benn par benn ba ca walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra ñi nga xamante ne dañoo fa dañoo góor ñi faatu ci yéen te bàyyi fi ay soxna seen soxna yooyee nañu muuru ñeenti weer ak fukki fan mu mel ne détails yi sama boroom da koo jëlee am na sax xeeti ngoro yoo xamante ne yàlla moo leeral ci alquran naka la ñuy ngoroo lu mel ne kuy muuru wala junaha aleykum fi ma arradtum bihi min xitbati nisaa wakk waknantum fi anfusikum nga xamante ne kuy muuru sax ni ñu koy ngoro yàlla moo ñu ko jàngal ci alquranul karim kon nag mel na ne loolu ñor na yàlla lool ñor na ab yenentam lool te lu ñor yàlla ñor ab yonentam war a ñor bépp jullit jëmmi say moomu nag am ca yoo xamante ne du ca mën a ñàkk lu mel ne ak can loola it yàlla moo na saxal ne can munta ñàkk wala ta'zimu uqdata nikah uqdata nikaahi hatta yablu hatta yablugha al-kitaab ajalahu ginnaaw ba nag xëy na sunna mooy ñëw leeral ñu ne rubu dinaar lay tàmbalee maanaam nag ba amul yamukaay ndax sunu maam Musaa moom juróom-ñetti at la cene woon soxnaam yoo xamante ne day xëy di gont di sàmm sunu maam Moussa moom sonn ci soxnaam sala waaye it nag mu ne ñu fankihuhunna bi izni ahlihinna boo gisee dot bi li tax mënta ñàkk maanaam wàllu can gi mooy jigéen ci sëy da dañoo néewal kattanam ndax kilifteefam ci ay woy waajuram la nekkoon ñu def transfert de compétence mu war a jóge ci ay woy waajuram ñëw ci borom këram ba fii sax ab société boo xamante ne da diw da ko moom di dem ba jëmbi jamono keneen jënd ko maanaam employé ya nekk ci biir am na indemnité yoo xamante ne dañ leen ko caa war a fay mu mel ne kon can gi ñuy jox jigéen ji li mu nekk objet de transaction bu fekkente ne mën nañ ko wooyee noonu moo waral kon dina am lu symbolique loo xamante ne moom la ñuy teg ci loxoom lu symbolique loolu na kenn du ko fixé ndax li tax duñu ko fixé mooy jigéen amul njëg moo gën mépp koom moo xamante ne mën nañ ko ko jox waaye nag dina am somme bu symbolique boo xamante ne moom la ñuy joxe ngir ki nga xamante ne moo koy jël sonn ca te xam na it yor ba ab coono da cay war waaye it ngir moom it mu waajal ca boppam ca bërëbam yu bees ya nga xamante ne fa la war a dem te léeg-léeg muy soppeeku environnement gu méttee méttee méttee ba tey it jigéen du aw rab woo xamante ne mën nañ koo jële ci gétt gi rek yóbbu ci geneen gétt moo tax mu ne na bi izni ahlihinna na ngeen leen denc ci ndigalul seeni ñoñ sallallahu alayhi wa sallam wax ne laa nikaaxa ilaa bi waliyin wa shaa'iray hadl ab sëy daal du wér mukk lu dul maanaam ci kilifa ak ñaari seere yu maandu bu ko defee seere yi daal di dugg ndaxit nag li tax mu war a dugg ah, tubaab yi dañuy wax ne le mariage c'est l'union conjugale contractée entre un homme une femme pour une durée indéterminée sous le contrôle d'une institution religieuse ou étatique waaye ñun ci fii ñuy wax ci l'islam contrôle euh, su une contrôle un contrôle religieux ou étatique maanaam contrôle diine boobu mooy li nga xamante ne mooy encadrer sëy bi ba mu am ba tax na kon mënuñoo tëb rek gis Maxtaar Faal mu génn ànd akum xarijoob rek ñëw na ñun ñii jëkkër ak jabar lañu ñu nangoo ko ñu nangoo ko noonu parce que société bi it maanaam l'islam li ko tax a jóg mooy harmoniser dund doomu aadama yi ba du dund ci fawda du ñu dund ci anarchie kon ñaar ñoo xamante ne maye nañ leen dañ koy yëgle ba ñépp xam ne ñaar ñii lépp luñ ci daggan na ñaar ñii lañ boole pour ñu ànd bu ko defee loolu daal di sange soxna sa nag walif yeneen góor yi nga xamante ni yépp mën nañu am ci moom xemam def wala yéene mu mel na it nag denc googu day farata day su day sunna waaye bu ma nee day farata damaa bëgg wax rek importance bi nga xamante ne moom la am ci góor gi ngir mu mën a kanalise ak dundam canaliser it li nga xamante ne mooy pulsation naturelle yi nga xamante ne moo nekk ci yaramam ndax am na loo xamante ne ci góor la nekk ci jigéen la nekk ci seen fatara la bokk waaye la koy régulariser nag loolee sëy rek la mën a doon boroom xam-xam yi wax ci ndax boo demee ca Siraaju Saalik ca bunt bay jàngale wàllu sëy da nga dégg mu ne yundabu lil muhtaaj maa amnil anat di uhbatin taswiju bikrin la abad mu wax ne sopp nañ ci ki nga xamante ne maanaam yitte woo na ko ki nga xamante ne yittewoo na ko maanaam euh, dañ koy sopp rek moom sëy moom dañ koy sopp ci ki nga xamante ne maanaam wóolu nañ ci moom ne bu amul soxna yit du njaaloo loolu it taxawaay la ci boo xamante ne boroom Siraaju Saalik moom loolu la ci wax mu mel na it euh, am gi mu am solo tax na ba yàlla it nag du bàyyi maanaam ñu koy foyee sëy ak fawam dëgg la dëggam dëgg la sëñ bi de man sa soxna sa doom ji gis naa ko waaw moom ne dafa xaw a jàng waaw dooma ko may ah yow kay sama xarit nga jëlal sëy am na yow daal jamono yi ni ma la gisee neexoo ma dara yow daal fase naa la l'islam de daal di benn fase nga xamante ne boo doon kaf ak nit sax ne ko may naa la sa doom islam ngir bañ ñu foyee loolu ak bañ maanaam ñu xotti war may sëy da koy daal di dëggal loolu doon ab sëy boo doon kafit ne fase naa la fa saasa ak saasa pasama di daal dugg dañ koy daal di am na kàddu yu rëy yoo xam ne ak waxin woo xam ne boo ko waxee duñ ko comptabiliser mel na passé waaye fa ñetti fase lañ koy comptabiliser far hmm. mu mel na it noonu mu ñoree yàlla ba taxit mu tegaat ci ay sanction ndax bu fekkente ne da nekk ab mitlaq koo xamante ne day fase rek nga yor soxna fase ko fasewaat ko mu ne la fa in la fala taxillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayruhu ginnaaw yoo daal da ngay soxna sii insha allahu taala fase nga ko ñetti yoon léegi bu soobee yàlla bala nga cee demati keneen da koy takk ku ne xam na ne góor euh, ak soxna soo xamante ne cofeelam jeexagul ci moom keneen takk ko lu méttee métti la mbugal mu metti la waaye it boo demee ci suuratul mujaadala am na xeeti wax yu rëy yoo xamante ne ku ko wax sa soxna am loola ci lislaam teg ci ay daan loo xamante ne mën naa tàmbalee ci goreel ab jaam ba ca woor ñaari weer ba ca yeneen la yem cee teg mu mel ne sama borom daal protégel na boppam ab sëy ndax bariwaa na sax saa yi ci waxee ba pare da ciy dóor li ñuy wooye le taux le sceau de l'intangibilité wa tilka xududullahi lii daal mooy sama limite lii daal mooy samay frontière lii daal moom laa décidé ba tey mu continuer di ko leeral parce que société yi ñu jiitu woon am na lu ñu daan wooye ay mariage inceste mooy sëy yoo xamante ne da daan jege ñi ba jéggi dayoo mooy koo xamante ne da ngeen di bokk benn bàyyi ngeen sëy wala koo bokkal benn day ngeen sëy bu dee ci juif yi sax am na ñoo xamante ne konub danaan sëy ak ku ñu bokkal ndey ak bàyyi mu ñëw régulariser ko pour exclure inceste ak consanguinité de trop mu ne hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa axawatukum wa ammatukum wa xaalatukum wa banaatu laxi wa banaatu luxti wa ummahaatukum allati arda'nakum wa axawaatukum min ar-radaa'ati wa ummahaatu nisaa'ikum wa rabaa'ibukum allati fi hujurikum min nisaa'ikum allati daxaltum bihinna fa in lam takunu fa in lam takunu daxaltum bihinna falaa junaaha alaykum wa halaa'ilu abnaa'ikum wa halaa'ilu abnaa'ikum alladiina wa halaa'ilu abnaa'ikum alladiina min aslaabikum wa an tajma'u baydal uxtayni illaa maa xad salafa nga xamante ne kon yàlla ci aaya bu gudd boobu ci la expliquer lépp loo xamante ne day waral mariage inceste wala mariage boo xamante ne day consanguin de trop ba tey it sama borom mel ne àgg na ci di defal promotion sëy ngir bëgg nit ñi am xemmemteef ci denc soxna mu ne wa ankihul layaame minkum wa saalihiina min ibaad min ibaadikum wa imaa'ikum in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi maanaam nangeen dencal seen célibataires yi na dencal ñi nga xamante ne wóolu ngeen seeni jikko sax ci seen ay jaam ba tey loolu it sama borom di insister ci wa saalihiina min ibaadikum maanaam sëy lay gën a bokk na ca lay tax ñu di ko ñuy fasal góor soxna moo ñu xam ci moom ay jikko yu rafet rafet waaye mu ne in yakunu fuqara yughnihumullah su fekkente ne da ngeen a nekkoon ci ay jafe su fekkente ne da ngaa nekk chômeur boo xamante ne amatoo liggéey su fekkente ne da ngaa nekk sans emploi boo xamante ne jàng nga ba pare waaye amagoo liggéey su fekkente ne da nekk moodu moodu boo xamante ne amagoo ay kayit wala moodu moodu boo xam da ngaa ñibbi mënatoo mënatoo dellu wala ko nekk dëkk bi di góorgóorlu te dara mënta sotti yàlla nee na takkal soxna soo takkee soxna moo ubbi bunt yi te barewaana nag fu muy diglee jaamu yàlla yu mag waaye su ko waxee ba pare nag ci àjjana moom laaxala ak xasaar rek lay wax waaye nag garanti bu bu toll nii mu joxe ci waa ci ci sëy rek la ko joxe mu mel na it Seydina Musa alayhi salaam keroog ba nga xamante ne natt ba dal na ko fa wakkadahu Muusaa fa qada alayhi ba mu rey kookee bokk ci banu euh, ca égyptien ya daw génn mu mel ne keroog dafa meloon ne koo xamante ne dangaa tooñ waa ONU di la wër ndax booba Firawna ak nguuram mooy puissance bi gën a mag ci àdduna mu jaaxale lool toog ci ronu garab daal di def la ñuy wooye cri de détresse mooy yuuxu yuuxu gu mag goo xamante ne wallu ngay woote rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir ah sama borom jaaxle naa de fi mu toll nii de moom li nga ma dencal ci xéewal booy ba nga daal tàmbali ndax sonn naa lool sama boroom ci kattanam am ak mbaaxam ba mu koy ba mu koy wuyu fa mu tàmbalee mooy fa jaa'atu ihdahuma tamshi ala istihyaa'in kenn ca ñaari doomi Shuayb ya daal di ñëw ca moom waaye lu amaat solo tamshi ala istihyaa'in ba muy ñëw nag ma ngay dox waaye xale bu jigéen ba ma ngi ko boole ak élégance boo xamante ne lépp mu ngi ko muure nag kersa ak pudeur loolu it bokk ci liy wane ne jigéen it lay tax ñu xemmem ko denc am kersa ak am pudeur dina ko waral wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna bu leen dox rek di tëpp tëppeek rel reli defe ne li am solo daal mooy ñu xàmmee maanaam jonge ak rabe dañoo jegeñee dañoo senga bokkuñu waaye yàlla ba muy tontu Seydina ba muy euh, wuyu Seydina Musaa ci ginnaaw bi mu ko ñaanee ñaan gu mag googu lam lam ca njëkkee mooy laa taxaf najawta mooy sama borom da ko daal di may sécurité fi saasa mooy yow léegi kon am nga dëkkuwaay am nga foo nekk am nga asile politique ñun dinañ la fat waaye inni uridu an an an nunkihaka ihda ihdabnataya haatayni ala an taajurani samani hajjin la ca topp nag mooy ñu daal di koy proposer soxna mooy nit ki saa yu amee sécurité rek ba ragalu tut ci bakkanam ragal a ci maanaam euh, yi ko doon dàq yi ko doon tiital rek la ca war a topp moom mooy daal denc boo demee nag ci téere bi nga xamante ne moom la ñuy wax kabal te su juif yi euh, ñi nga xamante ne ñooy sufiyankee juif yi ñoo koy faral di yor ñoom dañoo wax ne c'est après les noces d'avec Sipora que Dieu apparut à Moïse dans le ginnaaw bi nga xamante ne Seydina Musa alayhi salaam jël na soxnaam si ñuy wooye Sipora te boobee nag la ko sañ boroom feeñu ci tuuru Sinaay te fatxul kubra wax ak yàlla yaakaar naa mooy fatxu gi gën a kawe kon daal mu mel ne sëy lu lu ñor yàlla la waaye sëy luy defar àddina la waaye nag ku bëgg jàmm it nag fii ku bëgg sakina na dangay takk soxna ndax neewa na wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum li taskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun bokk na ci samay kéemtaan defar gi leen defaral ci seen bopp maanaam ci seen espèce maanaam ay doomu aadama wala bokk ci seen euh, environnement ay soxna ngir ngeen di dallu la ca ñoom kon soxna la ca ëpp solo nag mooy sakina lañ cey wuti ak dal ak dal nag koo xamante ne da koy wuti wala ngay wuti maanaam jàmm ci njekk ak tadaa nga nga koy wuti nga koy amee moo tax mu ne wa ashiruhunna bil ma'ruf foofu lay ñëwee dugg ci wax ji wa jaxala baynakum mawaddatan wa rahma al moo gën a rëy al al al damay wax ne al mawaddatu mooy l'amour agissant mooy mbëggeel gi nga xamante ne day ànd nag di yëngu di yëngu di jariñ di fekk di aar waaye di encourager ngir ngay avancé bokk na ci liy firndeel ne moo gën a kawe al mahabba yàlla dagg na aw tur woo xamante ne ci waddudul ci ci ci mawadda la ko génnee te génne wudulal wudulul boppam aw tur woo xamante ne ci mahabba la ko génnee waaw huwal ghafurul wadudu yéen ñëpp dégg ngeen ko kon nag ñu agsi ci li nga xamante ne mooy wa ashruhna bil ma'ruf ndax it nag jekkalal sa ngawar war te amooloo war moom soo ko waxee nit day mel ne da koy ree waaye nag su amee lum war nag la ca des moom mooy nag ñu leeral ko nag sa nga noo koy jekkalee wa ashruhna bil ma'ruf nag ci ni nga xamante ne noonu la ko tafsiru ibnu kathir leerale dafa wax ne ay tayibu aqwaalakum na nanga teeyal say wax jëme ko ci jigéen ji xanaa kon saaga génn na ak gëdd waaye nag wépp turu neex woo xamante ne da ngeen koy wootantee muy wuti muy indi jàmm ci seen kër muy tur yi ngeen dégg yu siiw yi ngeen di dégg gone yi di ko woyante seen boroom kër yi ba ci euh, bi ci gënal di cosaan mooy séeri bàyyee ca des yépp lu baax la mu ne wa xasinu afaalikum te ngeen rafetal seeni jëf rafetal say jëf nag kon lépp lu jëm ci diggante dóoreeg mébëg yooyu yépp génn na ci wa hay aatikum waaye nag ngeen rafetal seeni melo rafetal sa sa melo nag lu ama ama am solo la ndax ñun ci sunu Euh, environnement bi wala ci suñu culture ñun sénégalais yi rafetal sa melo loolu ci jigéen ji rek lañ koy xaar jigéen ji daal salaaw mooy góorgóorlu am jàmbaare lool lu budget bi néew néew néew mu génn ci lu mu jënd ci raay lu budget bi néew néew néew mu génn ci njëgu parfum waaye fa tabarakallahu mbokk yi moom yooyu seen yoon nekku ci kon nag lislaam nee na loolu il faut y remédier góor ñi tamit am na seen cër ci taaral seen i jëmm Seydina Abdullah ibn Abbas waxoon na ne damay taaru damay taarulu ngir sama soxna naka moom muy taaroo ngir man kon daal ñu fonk bu baax nag ci foofu wàllu propreté ndax nag al nekk ak nit la koy neexal mooy ñàkk a seexlonte am seen diggante te pour ñu ñàkk a seexlonte am nag day waral day aajowoo nag góor gi góorgóorlu bu baax ci sat jigéen ji baax góorgóorlu bu baax ci set jigéen mu ëpp ay exigence mooy ëpp ay exigence ndax ni ko sama borom binde waaye góor gi it nag am na ci yu ngi koy xaar ci yu bare bari bu defee daal ñu góorgóorlu bu baax ci jëmm ji muy set wàllu gimiñ geeg wat naa nu yeeg béréb yi nga xamante ne karaw yi encombré dafay am ak yooyu yëpp ñu di ci góorgóorlu lu baax di ko dindi te fonk sangu nag fonk sangu bu baax farata piir la waa ndax it nag euh, wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf ñun suñu côté yi dañoo sëf jigéen yu baree bari yoo xamante ne nag ca dëgg-dëgg sax nag lislaam dëgg ko nga xamante ne sax maanaam loo jàmbaare jàmbaare di góorgóorlu te amoo xaalis maanaam sa yaay la ñuy sikkal sa yaay la ñuy sikkal mel na maanaam góorgóorlu gi ak effort yi moom sa yaay képp la waroon déedéet wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf li ñuy daj ci kër gi wala li leen war ci ñoom ñu dikki ko ci njekk ci yow lu toll noonu rek moo la war ci kon ñu bàyyi ci xel bu baax góorgóorlu ci baax dara it jiituwut ba tey ci wa xusnul euh, mu'ashara maanaam sa njaboot nga xeertal leen ci jaamu yàlla ndax seydina ismaila yàlla wax na ci alxuraan wa kaana yaamuru ahlahu bi salaati wa zakat waaye li mu ko juróon nag mooy wa kaana inda rabbihi mardiya daana digal njabootam ñuy julli ak di génne asaka waaye ci loolu sama boroom gërëm na ko ci moom seydina ismaila bokk na ci ay jikkoom moom sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ne mooy ikkanu borom kër yi moom mi nga xamante ne waxoon na ne xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrukum li ahli ki gën ci yéen daal mooy ki gën ci njabootam te man sallallahu alayhi wa sallam maay ki leen gën ci sama njaboot kon sallallahu alayhi wa moom bu ñuy lim borom kër yi baax yi moom dañ koy jël teg ko nële c'est un élément hors ni mu ko nekk ci fànn yëpp noonu la ko nekk waat ci fànn bi it sallallahu alayhi wa alihi waaye nag bokkoon na ci ay jikkoom moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamilul ku rafet ab àndaale daa imul bishr doonoon ku saxal mbég yu daa'ibu ahluhu wa yatalattafu bihim daraan kaf ak ay njabootam waaye it daal leen ñeewent waaye nag lu ama am solo wa yuwassi'uhum nafaqatan sallallahu alayhi wa sallam ku ñeme woon poos la bari woon xaalis waaye lam amoon mu bari ak mu néew maanaam njabootam mosuñu ko soxla te jox leen ko sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ba pare bokk ci loolu mu di ko euh, xemmem loo xeet bi nee na dinaar bi nga xamante ne dañ koo saraxa ci yoonu yàlla walla dinaar bi nga xamante ne dañ cee goreel jaam wala dinaar bi nga xamante ne dañ koo sarax miskin benn dinaar bi nga jël jox ko sa njaboot ñu dunde ko moo ko gën a màgg fa yàlla xam ngeen ne goreel jaam lu kawe la xam ngeen ne sarax miskin lu kawe la joxe ci yoonu yàlla it lu kawe la waaye ba tey nag sama borom day privilégié maanaam njaboot gi ak seen bien-être waaw wa sa nisaahu mu amoon euh, doonoon ku ku ku laabiir moom digganteem ak njabootam may leen jàmm di kaf ak ñoom di ree dara gënta ñaaw nag maanaam bu ngoon jotee nga dem làqatu sa njaboot dem reere dibi ñëw bëgg leen bàyyi ñoom ñu reere mbaxal boole kooku nag di ñëggal sa kanam ba duñ la ñeme lu a ngoog ku ko def wute nga ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak woyefam àggoon na ci xataa annahu kaana yusaabiqu Aïcha ummul mu'minin demoon na ci ba moog sayyidatuna Aïcha daanaan rawante ñu njëkk a rawante Aïcha raw ko biñ demee ba jëmmi jamono ba soxna si xaw a jël poids jigéene ñu rawantewaat sallallahu alayhi wa sallam euh, raw ko daal ne ko hadihi bi tilka ah suñu yoon wii de yaakaar naa fay na suñu yoon wañu rombam wa yajma'u nisa'ahu kulla layla fi bayti allati bayyata 'indaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa ya'kulu ma'ahunna al-'asha su mosaan bu guddi jooy mosaan jotit da leen di dajale ñoom soxna yi ci néeg bi nga xamante wala kër gi nga xam ne fi la aaya ñoom ñëpp ñu ñëw mu bokk ak ñoom reer bokk ak ñoom reer kon nag bokk ak sa njaboot lekk moo gën a nekk sunna ci ñu wutal la ndab lu ndaw loo xamante ne dañ la koy beral nga di ci xéwloo te muy loo xamante ne lu yaatu la suñ suñu suñu côté yi. Mm-hmm. mu ne it moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa kaana ida salla al isha yadxulu fi manzilihi wa yasmuru ma ahlihi qalilan qabla yanam bu mosaan julli gee ba pare ba ñëw ci kër gi dana dajale njabootam ñoom ñëpp ñëw mu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom kaf ak ñoom ree ak ñoom ngonal ak ñoom ngonal ak ñoom baatam ngonal sax la utiliser mooy soo amee sa meew nga paye soo amee sa tee nga paye soo ko amul nga toog may jàmm ba heure sa heure tëdd jot nga daal di dem tëddi loolu bokk na ci li nga xamante ne ci husnul mu'ashara la bokk waaye ba tey sama borom wax ci alxuraan sa nurihumu ayatina fil afaqi fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq dinaa leen wan samay siiñ ci seen jëmmi bopp yi ak ci bépp béréb bi ngeen xam ne man yàlla man maay dëgg mu mel ne doomu aadama bi sax ci ni ko yàlla binde su fekkente ne bàyyi na ci xel mën naa fekk sama boroom defal ko ca message bu codé boo xamante ne su ko déchiffrer man naa yombal muashara digganteem ak ay soxnaam loolu góor war cee jàngane moo war a joxe lépp lu ñu yittewoo ci wàllu finance waaye moo war a joxe lépp lu ñu yittewoo ci wàllu sécurité waaye moo war a joxe lépp lu yittewoo ci wàllu jàmm góor daal moo war a joxe moo war a joxe moo war a joxe loolu li muy tekki it maanaam mooy góor it nag da war a maye jàmm ak da ngaa war a yaatal waa gi warut a nga yoon jax yambare ba it maanaam li nga war a artu ak li nga war a tere doo ko tere kon li am solo mooy husnul mu'ashara daqul soo waree dëgër nga dëgër waaye nag soo waree nooy nga nooy ba tey ci moom jigéen ki ni ko yàlla bindee cëram bi nekk ci moom cër bu biire la. loola it jigéen war cee dégg ne moom daa war di wan na naqar yeeg xat-xat yeeg dëkk bu metti beeg conjoncture beeg budget bu ndaw bi ci kër geeg léeg-léeg sëñ bi bu ñëwee naqar wi muy indaale te dara waralu ko lu dul ndeysaan jàmbaareen sax doon na góorgóorlu waaye yàllaa dogal mbir yi sottiwul waaye yooyu yëpp nag jigéen ñi li ñuy xaar ci yow boo xamee ni yàlla dëxañ ci sa jëmm rek mooy nga war na loolu lépp nag ngir euh, ba pare na teg ànd ak sérénité boo xamante ne ak calme bu ñuy calme olympien hmm. ba tey nag xusnul muashara des na ko yittewoo it ci bu fekkente ne ndax booba léegi ci li may wax bu ngeen di sentir day mel ci kaw polygamie euh, monogamie rek laay wax maanaam ki nga xamante ne dafa yor benn soxna waaye ki nga xam ne dafa yor nag ay soxna yu bari it moom it soxla nañ ci moom xusnul mu'ashara maanaam àndaale ci njëkk ak teraanga lool nag la muy tàmbalee moom mooy nga bañ a léser kenn ay jigéen lan la jox yoo xamante ne yaa dem jëli leen ci seen kër yi wayjur indi leen te yàlla nee neewoon na la ca njalbeen soo mënta maandu buleen fi dajale nga ne ko yàlla mën naa maandu kon nag indi galal ci kër gi maandul waaye maandu googu yàllay wax nag mooy maandu gi ngay maandu ci sa alal ci say bien waaw bul ñëw nag maanaam am ci koo xam ne da koy beral wutal ko maanaam oto bu baax di ko solal ay jasneer yu baax am ci koo xamante ne da koy sànni foo xamante ne fu tumuranke la di ko jëndal ñoom wax ak ñoom Lagos loolu lislaam du ko nangu waaye nag nee na walan tastati'u an ta'dilu bayna nisa'i walaw harastum waaye nag li am solo rek mooy falaa tamilu may li yàlla ci boppam moo wax ne doomu aadama yi mënuñoo maandu seen diggante ak jigéen ñi maanaam soxna yi boo leen yoree moom waaye maandu googu yàlla di wax foofu nag maandu xol moo tax muy wax ndax ab xol moom yàlla moo ko moom jaam bi mu ko ba naan ko sama aaw bii ngay gën a bëgg wala sama ñaareel bi ngay gën a bëgg ak donte sax li ëpp nit ñi seet la ñuy gën a bëgg waaye jeng gi ngay jàng ci sa xol nag am koo koo tàmm ci ci ci ci kër gi loolee nag moom lislaam du la ci topp di la ca daan waaye nag ci kaw nga sérieux sérieux mooy nga am diplomatie mooy kii moom a gënal nag waaye kii ni ngay doxale nag doo féttarlu féttarlu goo xamante ne nag da ngay jeng ba jeng gi maanaam waa mbedd mi xam ko mooy li ñuy wooye nga xamante ne saa yoo tuddee diw waa dëkk bi xam ne soxna diw mooy kulal may leem loolu baaxut lislaam da koy bañ sallallahu alayhi wasallam nee na góor ñi nga xamante ne dañuy jeng seen diggante ay soxna yowmal xiyaam bu ñuy ñëw dañuy pantal mbag ko xamante ne façon euh, dekki wiin wu ñaaw la ak nag nga takk soxna bi nga doonee ndaw ngeen ànd di góor góorlu bu ngeen amee seen daqaar bokk bu ngeen amee seen sombi naan bu ngeen amee seen ruy naan ba yàlla mane la gan nga dem takk ay soxna yu ndaw soxna soosee nag nga jël ko sànni ko ca kër gi ga nag kalma loxo mel na lu ñu wékk rek sa yoon nekkatul ci maanaam moom ma ngay am ay yëg-yëg da lay soxla ba léegi sa yoon nekkatul ci maanaam dëkk bii fi la nekkoon ak ay nawleem li ngay def yaa ngi koy yaa ngi koy sàng mbalaane gàcca yoo xamante ne xamut fu mu koy fu mu koy waxe yëgoo ne yaa ngi koy toroxal toroxtaange goo xamante ne mi ngi dee moom à petit feu te waxulu ko te loolu lu lu lu ci suñ suñ suñu bërëb yi nga xamante ne soxna su mag si dañ koy sànni ci kër gi rek ci benn ruq nga xamante ne sax maanaam fitam mayatu ko mu waaxu ñëw ci yow adressé la wax ak yow dara da koy jaar ci say bokk wala mu koy jaar ci sa ay moroom soxnaam lu jëf ju ñaaw la ku ko def na nga xam ne li nga def amul ndey ci diine amul ndey ci aada amul ndey ci ngor ndax ki nga àndaloon ba nga mënagul dara soo mënee dara lañuy ñuy séentu ci yow mooy nga jàppale ko mooy nga yëg ne kii kat ba nekkul moo fi nekkoon te sax dëgg dëgg loxoom dugg na ci lépp lu fi nekk tey ba tey jigéen ji nga xamante ne dafa nekk ci buumug sëy te bëgg a nekk ak boroom këram moom tamit ci njëkk ak teraanga am na loo xamante ne moom lañuy ñuy séentu ca moom la tey jiitu mooy xaasiraatu tarf mooy mu nekk jigéen joo xamante ne ku gàtt bët lay doon gàtt bët mooy jigéen du am ce qu'on appelle des ambitions démesurées ambition yoo xamante ne leer na la ne sa doole boroom kër àggu fa su ko jigéen amee rek maanaam ci taxawal lay mujj kon sa sa yàlla tagg na wala bokk décrire na xuru euh, jigéen aljana na ñoom ñu gàtt bët lañu seen bët bu jéggi lu dul seen boroom kër ak am amam ak man manam duñ ko romb di xool la neen loolu ci jigéen ji nekk ci kaw suuf lañ ko gën a soxla ndax jigéen dañuy wax ne <coughs> su baree su am su ambition yi kawee rek barrage yi nga xamante ne moo ko doon sange ci diggante ngor ak diine day commencer effondré wu am na kilifa gu baax goo xam ne nee na saa yoo joxee jigéen lu ko jomb xelam la cay daal dem rek mooy fay la boppam kon jigéen pour mu mucc ci loolu na fexe ba bokk ci ñu ñuy woy xaasiratu tarf yamale ko ci boroom këram ak am am ak man manam waaye nag ba tey moom jigéen ji soxla nañ ci moom mu nekk jikko jooju yàlla wax ci waa ajjana ba tey xuurum maxsuratun fil xiyaam maanaam nekk ay jigéen ñoo xamante ne ñu gàtt ay tànk la ñuy doon waaw wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyati lule tabarrajna moom daanaka boo xoolee ni ko yàlla tëggi sax daa xaw daa daa xawoon rek baraj baraj mooy fu ne nga dugg fu ne nga génn loolu yàlla da koy yàlla da koy bañ te ku ko meloo maanaam sa borom kër xelam du dal te confiance mooy asseoir dëgg-dëgg mbëggeel mooy asseoir mooy indi stabilité ci dëgg-dëgg ménage te jigéen joo xamante ne fu mu toll mu ngi dama ko ñëw nag kooku neexuta neexuta neexuta wóolu te it euh, dafa am it leneen loo xamante ne ginnaaw sëy bi mooy sa honneur borom kër mooy fu nu tourné di la gis ngay paraj paraj yi day mel ne da ngay remettre en cause autorité bi sa borom kër am ci yow te loolu it bokkut ci li nga xamante ne dina indi jàmm ci biir kër gi. maanaam waykat ba nee na jigéen ju miin waxi biro xamal ne am na fa ngoro waxin la rek nag tekkul ne kuy dem ci bureau da ngay ngoro waaye li bëgg a wax rek mooy jigéen joo xam ne teewul ab tànkam moom maanaam manees na koo jiiñ jamono bu nekk nag xeet yu mel noonu te loolu du indi jàmm ci biir kër gi. ñu xam ne nag ñoom jigéen ñooñu muñal leen ak teete leen mottali leen ndax dafa am góor gu baax goo xamante ne daraan wax ne li am solo mooy góor a jigéen bu ñu sëyee ba am at bu ñu tëddee ba guddi góor gi ne ko pëkk pëkk ne ko soxna si sant naa la wax dëgg yàlla yëg naa ne dolli nga ma mu ne la ah, man kay nijaay man maa la war a sant man mii mën nga dolli muy complémentarité bi nga xamante ne kenn ku nekk lañ doon xaar ci nga mottali ko ci sa morom mottali nga ko ba mu mat kon nag day aajowoo maanaam ñu ak it xam ni leen yàlla bindee ndax sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne xaasiraatu euh, moo moo wax ne naaxisaatul aqli wa diin seeni xel dafa gàtt te dañoo ñàkk diine Sëriñ Tuubaa ne maanaam dañ lay tooñ ba pare njëkk laa mer euh, tooñ ba pare njëkk mer loolu rek day firndeel ak ñàkk xel ndax ku tooñ moom li nga war a xalaat fi saase mooy moom mooy jéglu waaye ku tooñ ba pare di mer mooy kooku am xelam guddut kum xelam guddut nag ku ànd ak moom da ngay koy fexe tane ci wàllum xel. bu dee ci sunuyu béréb yi it dinañ faral di wax ne li tax ñu indi la ko guddi muuri ko ay mbalaan yu bari sikk sa ca biir rek moo tax su matoon dañ la koy indil bëccëg mu solo na ko lislaam digal rek nag waaye de su ko ci muur yenn muuraay yu metti am na ci muuraay yoo xam ne day génn cadre diine dugg ci cadre aada sërum njaago bu tàng jër moom aada rek la te it li nga def ci moom soxna si ba nu may la ko soo defoon junneem kenn du tax ñu jox la càmmiñam loolu li muy tekki mooy wane ne kon kii dafa manqué dafa soxla ñu taxaw ko moo tax ñu jox la ko waaw kon nag ñu góor góor lu baax sallallahu alayhi wasallam nee na ma akramahunna ila karimun kenn du leen teral dul góor gu tedd bari waana sallallahu alayhi wasallam liy firndeel tedd nga am rek dara jiitu ca ni nga xamante ne noonu la yore woon njabootam waaye it ba léegi nii it ku bëgg a bokk ci góor tànneef yi dangay fexe ba nekk tànneef sa diggante ak say soxna te kenn du leen suufeel nag ku dul borom yaddaange bu ko defee nag ñu cultiver ci biir couple bi lañuy wooye wooyee euh, la communication maanaam waxtaan bu baax a baax a baax ci fànn yépp ndax euh, mos naa am benn waaye boo xamante ne dafa guddee yéex a tëdd si yàlla xam na ne sax la ko yëkkati woon la ko tax a guddeel wàllu kër gi ci la nekkoon di góorgóorlu ba mu ñëwee nag mu guddi soxna sa au lieu mu def communication mu daal di wéyee ay njortam rek daal koy tegal reer ba daal di jël rek bu nee lëbuj wattu la ci ñeex mi rek ne paw ci bi ci cere yi yomb jaar ne sëpp jaar ne daal koy sif sif bu ñàkk solo sa waay it am fulla lool mel na pafal daal di toog daal di ciy fir fir mett metti bi mu ci firibee firi bi dëgër nag daal di koy jiitu ci néeg bi tëdd bi mu ñëwee rek galeen lal bi bi soxna si ñëwee ne ko moo waaye nijaay yow ni nga tëddee mu ne ko eh moo fontoon ni nga sefe laa tëdd <laughs> tax anglais yi dañuy wax ne choose yow word change your world tànnal baat yi ngay utiliser rek sa àddina daal di soppeeku anamu woon bi mu ñëwee rek mu laaj ko nijaay foo nekkoon ah man de sëñ bi dama doon demoon Touba am na yu ma fa doon jéem a jaay sax waaye yàlla dogal na mujjul sotti xam naa suba dinaa teel xëy mu daal di koy sefal sef bu neex mu ñëw tëdd tëdd bu normal ñu tëdd tëdd bu simple waaye ñàkk communication moo waral conflit boobu kii sef sef bu bon saa waay tëdd tëdd bu bon tontu ko tontu lu am solo ni nga sefe rek laa tëddee. waaye nag am beneen partie bu am solo boo xamante ne mënee suta waxtaane wàllu sëy di ko ci occulter ndax suñ ko génnee ci sëy on le vide de tout son sens muy wàllu sexualité wàllu dund gi nga xamante ne moom la góor di dund ak soxnaam ci biir néeg ndax sallallahu alayhi wasallam nag ci ay waxam dañuy gis ne kon maanaam li war a nekk motif numéro un ci nit mu takk soxna maanaam mooy procréer am njaboot tazawwaju waludan na ngeen takk jigéen ju nekk ci âge et en état de procréer mooy koo xamante ne nekk na ci âge ak état wu maanaam gone loolu li muy tekki maanaam mooy nag kon li jiitu ci maanaam li ngeen di seq ci biir néeg bi la ca jiitu mooy ngeen sàkku njaboot ndax sallallahu alayhi wasallam nee na bu ëllëgee damay ëppalante ak sama moroom yonent yi ci aw askan. waaye nag ñun ci sunu baat bi ñuy tuddee mariage muy sëy comme ni ma ko waxoon ci ak njàlbeen boo nee sëy mooy tekki boolem li ñuy gis ci kër gi waaye ba tey boo nee sëy mooy tekki boolem li nga xamante ne it day xew ci biir néeg bi te concerné wul lu dul soxna si ak boroom këram loolu yaakaar naa wolof rek moo ko am baat boo xamante ne soo ko tuddee mu indi ñaari aspect yépp ci wàllu sëy loolu wolof rek moo ko am waaye nag loolu nekk lu mat a xeñtu lu mat a xam ndax nag sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ne moom la yabaloon ci ñun tontu na ci ay yoon yoon tontu na ci aw góor tontu na ci aw jigéen yab daana yable it ci sayyidatuna Aisha radiyallahu anha pour mu ciy tontu ay laaj muy wàllu sexualité muy li nga xamante ne mooy xew ci wàllu lal ci diggante góor ak diggante husnul mu'ashara mënee su ko wax na kër gi rafet na oto bi rafet baril jàmm del ree del maye xaalis mayel compte waaye loolu lépp soo ko defee nag te nag wàllu lal bi it sooxe du tax jàmm am ci biir kër gi kon husnul mu'ashara ala kulli xaal day dugal wàllu sexualité épanouie ci biir couple bi maanaam jàmm doog a mën a ci kër gi wàllum sexualité moomu nag jëflante bi am diggante góor ak jigéen dafa mel ne mooy moteur bi nga xamante ne mooy doxal sëy bi aaja woo nag maanaam góor gi ak jigéen gi kenn ku ci nekk mu xam ko te jéem koo maîtriser ngir moroomam la may xaar ca moom mu mën koo am ndax am euh, ku nekk la ngay amee ci sa moroom bu ñaar bu ñaar bu bu ñaar ñi membre couple bi amee satisfaction day indi ak dal ci kër gi li taskanu li taskanu ilayha day gën a yomb kon góor gi war naa xam aw yaramam d'abord jigéen ji it xam aw yaramam waaye kenn ku nekk xam sa yaramu moroom ndax wala fi dañuy wax ne maciinu dimb kat tax naa dimba wex léeg-léeg ñàkk gi ngay ñàkk xam bagages yi mën nay waral échec yu bari di ca am échec yi su tegaloo rek day waral muy muy muy mu indi déséquilibre ci kër gi déséquili déséquilibre boo xamante ne mu ngi tukkee ci maanaam mbëggal gu tàmbalee wàññeeku kon aajo woon na maanaam góor gi xam moom jëmmam ci ban état lay nekk ba mu mën a def li ñu koy doyee ci wàllu wàllu wàllu wàllu lal ndax cër bi nga xamante ne moom la ko yàlla booleel sama borom da koo liggéeyee ñaari xeeti yàpp li ñuy wooyee les tissus spongieux ak les tissus caverneux muy euh, euh, xeet yàpp yoo xamante ne dafa def ay pax di sol deret nga xamante ne su fekkente ne maanaam bët bi gis na loo xamante ne neex na ko wala loo xamante ne séduire na ko fa saaseeg saase information bi day jaar ci neer sensitif yi boo jaaree ci nerf sensitif yi mu jox ko colonne vertébrale bi colonne vertébrale bi jox ko hypophyse bi hypophyse bi jox ko cerveau bi cerveau bi yóbbu ko ci bureau bi nga xamante ne mooy traité wàllu sexualité ci wàllu ci bopp mooy lobbu lobbu de la sexualité mu daal dëgg effectivement li nga xool am na solo jox naa la ndigalul nga jóg information bi jógewaat foofa ca bopp ba jaaraat ci neer ya jaaraat ci hypophyse bi ñëwaat ci colonne vertébrale bi ñëwaat ci den ci neer yi ñëw ci sakkar si ne ko effectivement kon mën ngaa jóg buy jóg jóg gi ni muy amee mooy une pulsation de sang xol bi mooy pompe deret ji deret ji di dugg ci biir sakkar si mu taxaw waaye nag loolu nekkul li tubaab di wooye une contraction déedéet waaye une relaxation la relaxation mooy bu cër bi bàyyiwut bu xel mi bàyyiwut loolu nga bëgg du mën waaye su xol bi pompé foofu nag daal jox nag jëmm cër bi ne nga xam moo nekk ci góor ndigal loolu nag mu daal di jóg su ko defee deret ji dugg ci biir cër bi mu duggee ba fees am na lu ñuy wooye ay valvule valvule yooyee mooy lu mel ne boo rayoon am xar tey mbaq ba kolbatee noonu muy ñagase loolu mooy valvule yi valvule yu mel noonu mooy rabaloo tëj bunt bi daal di téye deret ji ci biir sàkkara si bu ko defee inxaas daal di am mu daal nekk dans les conditions de pénétration ngir sëy mën a am kon nag loolu dañ koy dégg ne maanaam jëpp bépp tawat joo xamante ne day indi ay jafe-jafe ci deret wala ci sa pression wu deret mën naa indi ay gàllankoor ci sa sàkkara ni muy jóge bu fekkente ne soxla nañ ko loolu lu ma taxam la amit maanaam hormone bu am solo boo xamante ne ci nit lay nekk yaramu góor di ko produire ñu koy wooyee testostérone testostérone moom moom la ñuy wooyee euh, ormone de l'agressivité mooy hormone bi nga xamante ne mooy nekk ci góor di ko soññ ngir muy yittewoo jaxasoo wala boog buñ ko woo ci jaxasoo mu soññ ko ngir mu mën a riposter su fekkente ne yàlla dogal na maanaam loolu am muy jëmmam nekk ci condition wu jaxasoo su demee ca béréb bañ koy soxlaa la mu war a bàyyi xel nag mooy ne moom képp nag nekku fi daa am nawleem boo xamante ne moom la ko séqal te nawle ba it la nga cay wutit moom it soxla na ca lu tollu noona su ko defee lañ soxla ca yow nag te ya nga cay boole wala boog ca diir ba nga fay am ngir ka nga ko seqalit moom mën caa gis boppam loolee farata piir la lu mat a bàyyi xel la loolu nag lay tax dëgg-dëgg nga di ci am ndam mooy it nga xam jëmmi soxna si ci ni ko yàlla bindee ndax xam nga góor gi waxoon naa la ko léegi sama borom moo ñaale ne ko ak moom ci boppu ci boppu cër boobu ko yàlla booleel li ñuy wooyee ay capteur yoo xamante ne ñu ngi koy wooye ci science les corpuscules de crosse corpuscule de crosse yooyu ay ndab la yoo xamante ne day dëkku ba neex lu mat douze mille capteurs sama borom dëxëñ na ko ci boppu Sacré góor kon soxna si xam loolu ngir xam foofee nu mu fay de nu mu nu mu koy jëfandikoo dina tax mu mën a jàppale góor gi ca la muy ba mën ko am waaye jigéen ji ca na ko yàlla binde ci cëram boobee nga xamante ne dafa biire sama boroom wutal ko ñeenti feggu ñaari feggu yu ndaw yoo xamante ne moo ko njëkk tëj wutalaat ko yeneen ñaari fegg yu mag yoo xamante ne moo ko tëj ca kaw waaye nag génn ca it loo xamante ne lu mel ne aw xér la loo xamante ne comme ni ma ko waxee woon ci góor corpuscule de crosse yi nga xamante ne mooy transférer bànneex bi di jóge ci cër boobu di ko yóbbu ci ci bopp bi yu mel noonu ci jigéen ji ya ca ëpp ca xër woowee la nekk yàlla it xàjjale leen ñaari xaaj muy am ci jigéen ñoo xamante ne dañuy am li ñuy wooyee orgasme vaginal maanaam mooy ngir ñu yëg seen bopp faw ca biir lañ koy yëge ak ñoo xamante ne ci jigéen ñi sama borom da leen defal li ñuy wooyee orgasme clitoridien nga xamante ne la ñuy yëg ca biti lañu koy yëgee loolu nag la tax góor gi mën koo xam ci jigéen jam nekkal mooy mu di ko ko laaj wala boog su ko ko mënta laaj nag maanaam mu am seetlu di xool ndax euh, action bu nekk rek réaction lay suscité ci nit te réaction bu nekk mënees na jaaxam ba xam lii nga def luñ gërëm la wala lu ñu gërëmut la waaye nag yonent bi sallallahu alayhi lever tout équivoque nag maanaam ci ñi nga xam ne dañuy werante ci maanaam ndax mënees naa gis sa awra borom kër wala mënees naa gis sa awra soxna euh, sayyidatuna Aisha nett leen ne moo sallallahu alayhi wa sallam doon daanan bokk di sangu te ndap rek mooy dox seen diggante kon loolu lever na tout l'équivoque ci loolu ne góor ci ci bu wér mën naa gis awra yi soxnaam jigéen it mën naa gis awra yi borom këram waaye Abu Mansuur net lu ñu ci benn xadis ne sallallahu alayhi wa sallam wax na ne laa yaqaana ahadukum ala imraatihi kama taqahu albahima la yakunu baynahuma rasul qiila wa man rasul qaala alqublatu walkalaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn ci yéen bu mu demee ci soxnaam ni nga xamante ne noonu la bahima yi di demee ci seenu jigéen mooy ñëw rek daal di ubbi néeg bi rek daal di ñëw rek daal di song déedéet l'islam bëggut loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee dafa am ndaw lu dox seen diggante ñu ne ko yonent bi lan mooy ndaw li mu ne alqublatu fóon waaye fóon nag la nga cay dégg mooy booleem arsenal ba aju ci wàllu contact physique yépp la cay wax lépp lu aju ci wàllu contact physique waaye wal kalaam booleem arsenal communicationnel ba nga xamante ne moo war a accompagner couple bi ci seen kawlal ba ñoom ñaar ñu atteindre li nga xamante ne moom lañ bëgg te kenn du léser sa moroom nga xamante ne sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci lii firndeel ne moom yonent la ak waxam moo kawe lu dul euh, lu dul alquran bim naan na ngeen bàyyi xel contact physique ak arsenal communicationnel al xublatu wal kalaam teg nañ ci junni at ak lu topp science ñëw doog a firndeel ne ndekete góor sakkaraam ci ñaari anam lay jóge li ñuy woye érection réflexogène wala boog érection psychogène érection maanaam am na jógéen woo xamante ne moom la ñu woowe jigéenu réflexogène jógéen woowu contact physique rek moo ko indi mooy raay walla laal walla jege waaye beneen bi nga xamante ne nag mooy érection psychogène boobu dégg loola neex wala gis lu la neex wala xeeñt lu la neex ci loolu rek lañ koy amee kon science ñëw na prouvé ne kon ni sallallahu alayhi wasallam waxoon ne noonu lañu war a demee ci soxna yi noonu rek lañ ci deme ndax su dul noonu rek niñ ko bëggee duñ ko amee ndax ñaari xeet ya rek moo am te ñaari xeet ya ci nii rek lay lay jóge te nag yu euh, na falyahdari alladhina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adabun nalim ñi nga xamante ne dañuy wuute ak sama sunna nag fitna rek moo leen cee fekk wala mbugal da ngaa wuuteeg sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa ci ni ngay doxale ci sa biir néeg doo ca am lañ nga ci bëgg soxna sa du ko ca am loole mën naa dem ba indil leen seen mbëggeel di wàññeeku walla boog mu jóge fa dem seeti geneen góor wala nga jóge fa seeti geneen jigéen te fa man fa man ibtaxa wara dalika fa ulaikumul aadun mm-hmm. bu dee ci wàllu ni nga xamante ne it noonu lañ koy dikkee moom soxna si wax na ne sallallahu alayhi wa sallam aqbil wa adbir wa taqit dubura wal xayda sa soxna daal dikke ko nu la neex waaye del moytu nag buntub ginnaaw ba ak bu fekkente ne dafa nekk ci jamonoy mbërëg loolu lépp daal bokk ci li nga xamante ne lu ñu war a jéem a xam la ndax xam gi mooy tax ñu am épanouissement ci biir néeg yi te nag néeg yi bu jegee ëtt bi jag su ëtt yëpp jagee pénc mi jag moom moomu nag nga xamante ne mooy góor léeg-léeg bu nekkee ci biir néegu sëy sama borom mën na koy teg ay gàllankoor mooy am li ñuy woye ay pansexuel pansexuel yoo xamante ne day tax li ñu koy xaare du ko man la ca jiitu dara jiitu ci stress stress mooy xel moo xamante ne day firfiri ngay tiit di jàq bu la jàppee dëgg-dëgg sa sab cër mën naa bañ a nangu na ko soxla wala boog ngay lekk lekk goo xamante ne gënut ci yow muy kere ci yow ay couche graisse ak di wàññi li nga xamante ne mooy te sa testostérone ci sa yaram loolu dem bay néewal sa kattan waaye surtout nag sédentarisme mooy lekk tëdd lekk tëdd moom naan glace tëdd fu sedd loolu bokk na ci li nga xamante ne su àndut ak benn activité physique rek mën naa dem ba indi ay dysfonctionnement érectile maanaam mooy sa wàllu ngóora di wàññeeku bu baax a baax a baax ndax tële moom yombut loolu nag lu mat a wax la lu mat a leeral góor ñi la tële yombut dysfonctionnement érectile nag mën naa am ak panne sexuelle waaye tële ba nga xamante ne say cër moom mënatul dara lu jafee jafee jafee jafee jafe la te it comme dalit maladie curable la lees mën a faj la lees ci mënta faj mooy bi nga xamante ne dafa des koy judduwaale te loolu moom mi ngi mel ne ku judduwaale loxo bu sem wala tànk bu sem loolu pexe amu ci loolu pexe amu ci bu dee jigéen ji it am na moom it tawat ju ko mën a dal yu ñuy woy frigidité frigidité wala mi ay tawat la yoo xamante ne bu dalee jigéen ji day tax yëg-yëgam wàññeeku ba moom it àgg fa mu bëgg àgg léeg-léeg mën na koy jafe kon daal euh, jàpp nañ ne loolu mooy ñaari tànk yi nga xamante ne moom la ñu jàppoona taxawee pour waxtaane ko muy jëmmi sëy ci boppam ak xosnul maashara nag maanaam biir néeg ci boppam xëy na nag ah, jotaay bi ak jumaa ji euh, ak weer wiñ toll tax na mënees na dugg bu baax a baax ci détails yi waaye daal ñu xam ne ah, lu mat lu am solo la lu mat a gëstu la ndax soo ko xamul rek nga am ci épanouissement dina jafe kon daal a ah, ñu góor góorgóorlu bu baax ñi nga xamante ne dañoo am benn soxna te bëgg caa yam ah ñu ñu ndokkeel leen rek xam ne seen maam aadama moom monogame la woon te ku yor benn sax nit yaa ko tanee sa maam Isaa ndax Seydina Isaa moom yàlla dogal na jurute woon sax jaar kon daal mbokk yi li doonoon sunu yéene mooy jotal li doonoon sunu yéene mooy séddoo ak ñun ak mbokk yépp li ñu xalaat waaye amuñu woon yéene yi blessé wala wax dara loo xamante ne day ñàkki gën xëy na nag ah comme ni ko borom maqaamay waxee. qalla ma salima miktharun ku bari wax xëy na man ngay juum waaye su ma juumee rek ngeen jégal ma te xam ne amoon naa yéeney eh, leeral amoon naa yéeney leeral in uridu ila lislah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jërë ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne moom nga ñu baaxee tey te mu jëm ci nekkin mu rafet bi nga xamante ne moo war dox ci diggante ñaari war dencante nga ko ci anam goo xam ne anam gu matala la anam gu leer la kon ci turu muassasatul Wafa'i bi huquqil iman ñu ngi rek dañuy jox kàddu gi sëriñ Mouhamad Mbacke moom sëriñ Koso Abdou Jamil su ko defee mu indi ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane yéene dalal ci. abna ushuyuux wa ta'allum muy doomu kilifa yi ak njàng kon ñu jox kàddu gi sëriñ Mouhamed Mbacke su ko defee mu indi ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di ziyaara bu baax ci weeru tedd wi ak fan yu mag yi ñu nekk di leen balu ak leen baal di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal ñun ñëpp di rafetlu waxtaan wu am solo wi nga xam ne dégg nañ ko fi léegi muy waxtaan wu yaatu wu bari njariñ ndax waxtaan la woo xam ne diine da ciy feeñ euh, li ñuy wax social itam feeñ ci science ak médecine sax mën naa wax ne feeñ na ci ak xam-xam ak économie maanaam day waxtaan woo xam ne dafa làmboo ay pàcc yu bare bari ndax li mu doon waxtaanee moom moo laaj loolu ndax ku wax diggante ñaari way dencante lu àdduna bi rey rëy rëy mu ngi tàmbalee ci góor ak jigéen moom la sunu borom di fàttali ci. yaa ayuha nnaasu taquu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin waxidatin wa xalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan kasiran wa nisaan yéen nit ñi ragal leen seen borom mi nga xam ne moo leen bind ci benn bakkan bakkan boobu mu bindaat ci ku koy mottali ginnaaw bi nag mu génne ci ñoom ñaar ay góor ñu bari ak ay jigéen ñu baree bari loolu tax waxtaan wi mu am solo ci ay mujj ci ay mujjay eh, ci ay mujj baatam ci ay baatam yu mujj wax na ne bu néeg bi jagee rek ëtt bi day jag kër gi jag su ko defee penc mi daal di jag looloo tax waxtaan wi am solo ci njaal benn waxtaanam bu ngeen seetloo insisté na ci solo si nga xam ne moom la lislaam jox sëy bokk na ci aaya bi su boroom wax ne wa min ayaatihi an xalaqa wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma mu wax ne lislaam sax dafa mel ne day defal promotion sëy loolu aaya bi suñu boroom naan wa ankihu layaama minkum wa saalihina min ibadikum moo koy moo koy dëggal te loolu am na man xam naa dëkk boo xam ne ngir dëggal loolu maanaam ñoom wa ankixu layaame ji dañ ko jàppee ndigalu suñu borom yoo xam ne mas'uliine yi maanaam responsable yi ak kilifa diine yi ak kilifa yi ñi réew mi dañ koo jàppee ne ñoom la suñu di waxal at mu jot dañuy def benn campagne boo xam ne dañ koy tuddee xamalatu tajwi ji leen saa ñu wax junni wala ñu wax ñaari junni campagne boo xam ne daal danañ dencal lu mat junni ndaw wala léeg ñu def ko ñaari junni ñoo xam ne ñoo leen di dencal soxna def la ca war a lépp loolu ci suñu kilifa yu baax dañ koy def léeg-léeg ngis kilifa diina goo xam ne day jekk-jekk boole ñu baree bari dencal leen ngir bu antixu la yaamee jooju nga xam ne moom la suñu borom wax aaya bi nga xam ne moo tënk waxtaan wi yépp nag mooy wa ashiruhunna bil ma'ruf te ci biir waxtaan wi suñ Baye Mor wax na ko bu baax euh, tafsir ibnu kasir dafa wax ne wa ashiruhunna bil ma'ruf al urfu foofu sax suñu boroom daf cee nga xam ne alxuraan day maanaam yéemeeg alxuraan da ciy feeñ suñu boroom bil ma'ruf al urf dañu wax ne kenn taxadiidu ko maanaam kenn waxul ne na ngeen séqe sëy bi nii ndax aada yi bokkuñu maanaam réew moo dem seeni aada ak seeni cosaan bokk mën naa wuuteeg mel ne réew ma ci des waaye kenn réew mu nekk am nañu urf moom am nañ loo xam ne ñoom ñëpp xam nañ ne lii mooy li ñu war a def wa ashruhunna bil ma'ruf loolu mooy ñu ne na ngeen rafetal seeni wax ak ñoom yéen góor ñi na ngeen rafetal seeni wax seen diggante ak soxna yi na ngeen rafetal seeni jëf seen diggante ak ñoom ba ci sax ni mu ko waxee ci dëgërale ko xadisu Abdullah Abdullah ibn Abbas mu waxoon ne damay waaj ngir sama soxna ngir ni ma ni ma bëggee muy muy waaj ngir man waaye waxtaan wi yëpp itam day delluwaat ci li mu doon wax ne kenn ku nekk xam sa moroom li ñu wax maanaam psychologie kenn ku nekk xam boppam waaye xam moroomam loolu bari na ak réeroo guy am ci diggante ñaari way dencante réeree sa moroom moom moo koy waral am na ku bind benn téere boo xam ne mi ngi ko tuddee fannu taamul ma'al jinsil axar di ci jàngale di wax kenn ku nekk ni nga war a xamee sa moroom ndax walaysa dakaru kal unsa moom la alxuraan wax góor ak jigéen bokkuñu jigéen li ëpp ci ay xalaatam eh, li ñu wax atifa la bokk émotion moom moo koy moo ci ëpp na muy xalaatee ak na muy jëfee bokkut ak góor mi nga xam ne lu ci ëpp xel li ñuy wax raison lay gën a jiital moo tax moom itamit bu xalaatee ak na muy jëfee duñ bokk loolu feeñ na ci sax li borom xam wax ne fi suñu boroom waxee ne seereb benn góor day tolloog seereb ñaari jigéen ci fi suñu boroom di wax ne bu ngeen amul ñaari góor ngeen am benn góor ak ñaari jigéen jigéen man jigéen góor mën nañoo fo fekk mën nañoo bokk fekkee benn xeexoo am waaye euh, ñeewanteeg jigéen mën na koo mën naa egg ci mu bañ a teewlu xew-xew ba ndax bu dee lu rag lu ñaaree day day muri day nëbb ay bëtam. du ko nangoo gis kooku bu ñu ko bëggee seeraloo ci loola du bokk ak góor nga xam ne xëy na moo gën a am ak dal ci wet googu kon bokk na ci li gën a feeñ ci waxtaan wi mooy fàttali responsabilité bi nga xam ne moom la góor ñi war a am ci seen maanaam seen biir njaboot yaa ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquduhan naasu wal xijaara responsabilité boobu mooy ku góor ki moo war a indi ci kër gi li ñuy wax protection bi maanaam moo war a aar njaboot gi aar nag du rek aar leen ci ku leen di songu ay ay sàcc wala ay def defkati ñaawteef waaye aar leen ci fexe ba seeni xalaat mu sàmm seeni xalaat fexe ba ay xalaat yu jóge feneen yu yàq bañ bañ a dugg ci kër gi mooy war naa bàyyi xel li nga xam ne moom la ñuy seetaan ci télévision yi li ñuy déglu ci rajo yi li ñu gis ci internet bi góor gi war naa am yëg-yëgu responsabilité boobu xam ne moom la suñu borom wax ne ko fexeel ba sa njaboot gi nga fegal leen safara boo am na borom xam yi wax ne sax boo gisee suñu borom naan fa muy waxee fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna ñu ne dóor foofu rek la ko bu fekkee mënut ñàkk foofu la ko góor war a defee soxnaam te mooy bu ko déggalee ak topp yàlla mu bañ koo def ndax su boobaa qu anfusakum ju mooy tax mu xam ne mas'uliyaam na responsabilité am la mu war caa def lépp lu ma a bokk na ci lim ñu fàttali mooy dafa bokk ci xusnul mu'ashara mooy góor war a tabe ci ak njabootam bañ a nekk li wolof doon di wax naan sàmba àllar maanaam di boo dee def lu baax nga tàmbalee ko ci sa njaboot fexe ba lépp loo xam ne soxla nañ ko ci wàllu dëkkuwaay ci wàllu ak col ci wàllu lekk ak naan loolu ku ne xam ne ne góor gi moom la war tudd na aaya boobu ma waxoon léegi mooy wa min ayaati yi an xalaqalakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma ñu ne ñaari mbir yooyu moom moo war a téye ab sëy al mawaddatu wa rahma cofeel ak yërmande donte cofeel mën naa dem ba mu yàgg mu mu wàññeeku xëy na wala mu ruus waaye su waa bu fekkee raxma ji yërmande ji des na fa mën naa am euh, mën nañoo xool loola waaye loolu lépp baatu almaaruuf bi dafa mel ni moo gën a yaatu ndax baatu baatu almaaruuf bi boo boo jàngee aay bi boo eggalee aay bi fa in karih fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al lahu fihi xayran kasiran amaana ngeen sib dara fekk yàlla dafa leen ci yiw bare bëree loolu am na benn xisa bu ñu ci wax boo xam ne wax nañ am na genn góor goo xam ne dafa takkoon soxna biñ ko ko jébbalee ci bis bi fekk mu mel noo xam ne bokkut ak ni mu ko yaakaare woon bi mu duggee ci moom ci guddi gi bi mu noppee mu am rëccu mu am lu ko mett lool daanaka mu xëy suba yendu koo xalaat di mettitlu ni mu foog ne ni lay mel te melu ni far ndeke yàlla dogal na doom sosu ci guddi googu mu daal di koy may baat daal dem génn dëkk ba dem lu yàgg lu mat ñaar fukki at mu dellusiwaat ca dëkk ba dugg ci benn jàkka fekk benn waxambaane wu toog di jàngale xam-xam xam-xam bi yéem ko lool muy mébét naan ak a neexoon ma am doom ju mel nii bi mu laajtee nag kii kan mooy baayam bi ñu ko ko waxee moo xam ne moom mooy baayam ci la waxee ne ndekete kat yàlla dana jël aw yiw def ko ci aw ay wala boog yàlla dana jël yiw bu bëree bëri ni ko ni ko Alxuraan waxee rek fa'asaa an takrahu shay'an wa yaj'al lahu fiihi xayran moo tax maaruux bi léeg-léegi sëy am mu dem ba mu yàgg lay tax sëy ba des fa dootul doon mawadda waaye raxma ak xusnul mu'ashara ak ak fa in na googu suñu boroom wax mooy tax te loolu wayja'allahu fii xayran kasiran ji borom moo xam ne nee nañ mooy ay doom yu barkeel mën na caa juddoo ay doom yoo xam ne dañuy dañuy am njariñ lool. kon bokk na ci li ñu war a gën a mën a jàpp ci wax naa daal mooy xusnul mu'ashara alxuraan taxdiidu lan mooy xusnul mu'ashara daf ne bil ma'ruf te ma'ruf mooy euh, dëkk bu nekk am nañ seeni aada ak ak seeni cosaan. kon lépp loo xam ne urfu terewu ko almaaruf mooy lépp loo xam ne sharia tari maanaam terewu ko almuruatu terewu ko loola war nga koo séq ak ki nga xam ne moom ngay sëyal xam naa bokk na ci li gën a am solo ba tey ci waxtaan wi nga xam day delluwaat rek ci solo si nga xam ne moom la denc am moo di ni boo demee am na réew yoo xam ne dañuy dugal seen loxo ci ci wàllu denc boo demee France ñoom ngir yokk seen seenu xeet léegi egg nañ ci saa yoo saa yoo amee doom dañ fi mel ne dañ lay neexal dañ lay jox loo xam dañ lay soññi ngir nga gën a yokk sa njaboot muy safaan bi boo demee siin ñoom dañ ne kenn amul sañ-sañ am lu benn doom loolu moo lay wax solo si nga xam ne moom la euh, denc am ci ab société kon loolu dañuy fàttaliwaat masuuliya ak responsabilité bi nga xam ne moom la kilifa yi am ci dencal ñi nga xam ne bëgg nañoo denc waaye mënuñu ko ndax yonent bi waxoon ne yaa ma'shara shabaab yi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj yan waxambaane yi ku ci mën a denc na denc ku ci àttan li ab say laaj na denc fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil ji def ko moo gën a sàmm bët moo gën a sàmm am pay waaye nag fa in lam fa man lam yastati fa alayhi bi sawmi fa inna lahu alayhi wija kon loolu lu am lu am am solo la xanaa di tëje rek waxtaan wi te loolu dafa feeñ ci biir waxtaan wi mooy bu fekkente ne góor ñi jël nañ seen responsabilité su boobaa bari bari njaboot gi sax li ñuy wax nawaya bi day day day day am solo te mooy yar bi te mooy lu la yàlla jox ci njaboot nga sonn ci coono bi nga war a sonn jàngal leen yar leen ci diine ba nga xam ne donte yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo xoon ne tazawajul waludal waduda fa inna nii mukaasirun bikum umma yawmal qiyaamati na ngeen bu ngeen di denc na ngeen denc ñoo xam ne yaakaar nañ ñoom ak njaboot ndax damay damay bàkku ci yéen bu yowmal qiyaamee ak yeneen xeet yi ci des xanaa di wax rek ne nañu moytu maanaam am soxna ba noppi di ko bunduxataal ndax loolu ci aaya bi wa ashiru wa ashiruhunna bil ma'ruf am na baat bu ko jiitu mooy fala ta'duluhunna loolu bu njëkk arab yi daan nañ def bu ñu amee soxna bu ñu bu ñu demee ba amatuñ ci moom soxla duñ ko wacc waaye dañ koy téye ngir bëgg mu ñaan comme bu fekkee dañ ko tolloo lekk sunu sunu société bi da koo xam ne bëgg naa wacc soxna si waaye bëggul mu yóbbu alal ji mu di ko bundu xataal bëgg mu ñaan ko baat ndax ci sunu aar dafa mel ne boo ñaanee baat doo yóbbu bagage yi loolu ci falaataaduloohu na ji lay dugg lool nag suñu boroom euh, digal na jullit ñépp ne nañ koy nañ koy moytu am na xadis boo xam ne am na ñett ñoo xam ne bu ñu ñaanee yàlla yàlla du yàlla du nangu seenu ñaan ñett ñooñu kenn ka mooy koo xam ne dafa amee soxna soo xam ne jikkoom rafetut ba noppi mu bañ ko wacc maanaam soxna si jikko ji baaxut waaye mu bañ koo wacc ngir xëy na li ma waxoon léegi nga xëy na bu ko waccee mën naa am mu yóbbu alal ji téye ko foofu di ko bunduxataal loolu kooku bu ñaanee suñu borom suñu borom du ko nangu kon waxoon laa koo xam ne nag Euh, dafa am soxna soo xam ne jikkoom baax na waaye xëy na daf koo neexul rek tax mu tee ko di ko bunduxataal ndax bëgg mu ñaan ku baat loolu tamit lu ñu war a moytu la bokk na ci urfu mooy bañ a bañ a yëkkati kàddu ko ñaaw di ko jëmale ci soxna si waxantuma la ak dóor ndax aaya bi doonte tudd na baatu dóor am na xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne lan yadrib dafa wax ne lan yadriba xiyaarukum donte alxuraan wax na ne am na fa bu ngeen fa eggee mën ngeen a dóor yonent bi ne waaye ñi gën ci yéen seeni tànneef duñ dóor duñ dóor mukk te yonent bi musta dóor nit ñu baax ñi musuñoo dégg kenn koo xam ne yëkkati na kàddu gu ñaaw di ko jëmale ci ñoom ndax yonent bi ne woon na maa akramahunna illa al karimu wa maa ahanahunna illa al laimu kon xusnul muashara mooy wax ji rafet jëf ji rafet bu fekkente ne dem nga ba gis ci moom loo xam ne neexu la sax ndax euh, am na benn borom bu wax ne xusnul muashara du mooy nga bañ leen a lor waaye mooy nga noppi ngir nangu seeni lor ñoom yow bu leen lor waaye ñoom bu ñu la dee lor sax na nga noppi ngir man ngir mën leen koo gàddul kon yaakaar naa mënees na cee wax lu bari bari waaye li ci euh, sëñ bi waxoon sax doy na sëkk kon dañ koy sant bu baax di ko ñaanal rek ñaan su mboroom mu gën a barkeel xam-xamam te jariñ ci jullit ñi wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Mouhamed Mbacke ci taxaw seetlu bu am solo bii nga xam ne su ko defee ñu jox kàddu gi al oustaz Ahmed Mbaw ñu ci waxtaan wi ñu fàttali mbokk yi rek ni suba incha allah sëriñ Abdou Khoulous ñaan moom la ñuy dalal. auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit di bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu leen ziar ci weeru tedd wi weeru koor di leen ziar te ñaan yàlla mu nangul ñu suñuy jaamu yàlla te jéggal ñu suñuy bakkaar di ñaanal suñu kilifay yi diine yi sunu boroom yàggal leen fi lool sunu kanam te mu ànd ko wér sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman waxtaan wi liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe kawe njot ñu ñaan yàlla mu fayal nu la te bàyyal ak sam xel te guddal sa yaram di ziar waa muassasatul wafa euh, waxtaan bi laaj yi mel na ni firndeel na ni ñu ngi ko doon déglu te ñu ngi ko doon bàyyi xel euh, kii dafa doon laaj ci biir waxtaan wi mu ni lan moo tax li ëpp ci jigéen ñi di weddi njekk maanaam gaaw lool ci baatub mosoo maa defal dara ndax loolu ñàkk jàng la wala ndax góor ñi ñoo dul euh, joxe wala yu mel noonu daal. waaw sëñ Ba loolu moom da koy dugal ci rek naaxi saatul aqal ndax gàtt xel la ndax loo xamante ne bi ñu la ko defalee yàggut wala boog sax bari na ci yoo xamante ne ci biir néeg mi ngi firndeel ñu ngi la doon defal kon boo nee defaluma loolu gàtt xel la day dugg ci gàtt xel gi nga xamante ne moom la jigéen gàtt xel rek mooy waral loolu mooy waral muy weddi njëkk. Hmm. jërëjëf mbokk mi def nii moom dafa laajoon ndax doo ko labiré yenn xeeti téere yoo xam ne dina jàngale ñaari way dencante yi ni ñuy dunde ci seen biir kër ci dundin wu rafet téere yooyu danañ ca mën a dellu ngir mën koo jàng. waaw am na téere bu ñuy wax azziwaaj fitra insaaniya moom dina jàngale bu baax wàllu sëy am na ci diggante boo xamante ne wasnul muhaashar rek moo ko tax a jóg am na it euh, bu ñuy wax euh, euh, la sexualité de la société arabe booba it am na ay diggante yu am solo yoo xamante ne traité na ko ci am na it beneen bu ñuy wax kama sutura kama sutura tamit moom it bu ko toppee ci google rek dina ko gis dina jàngale lu am solo ci wàllu dencante am na bu ñu wax xuratul uyun fi sharh nazmi ibn al-yamun téere la boo xam ne itam bari na lool ay njariñ ci nu nit ki war a nekkee ak njabootam ci biir këram euh, ki mu ni da doon laaj lan moo tax li ëpp ci ñaari way dencante yi li ci ëpp seetlu na ni du ñu nekk ay xarit nga xam ne ñu ci bëri dañuy ànd rek ci kaw maanaam comme ñàkk pexe rek. waa léeg léegi nag xam nga lu nuyoo ci lu feeñ ci seen rek nuyoo woon na ci ngoro ga léeg-léeg nag ñun ci suñu mën nay waral xaritoog suñu soxna day xaw a jafe ndax da ngay toll ci war a denc rek ñu seet sa doomi bàjjan nogay wala sa doomi sa doomi bàjjan faatu wala sa doomi nijaay boole leen su ko defee maanaam amu leen benn bu bu ngeen dajee maanaam atmosphère bi du mën a détendre parce que en réalité nag du ngeen ay xarit du ngeen ay te euh, su fekkonte ne nag maanaam bëggante dafa am dëgg dëgg seen seen diggante njëkk say bi daam loolu dina waral bu ngeen dundee maanaam nekk ay xarit yomb leen waaw loolu xam naa bu ci bëggee remédier nañ seet nit ñuy dencale ñun kaw yi maanaam euh, te it maanaam ñun góor ñi ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax ci maanaam xam ne autorité xët-xët du ko maye autorité xët-xët du ko maye jigéen it maanaam respect bala sa jëkkër di jox ba maanaam du xool keneen wala feneen loola it xët-xët du ko maye su ko defee daal maanaam ñu jéem a lamboo kenn ku nekk ci ñun rek makaarimul axlaq su ko defee kër gi jàmm dina fi sax insha allah. jërëjëf mbokk mi nee na dafa seetlu. ci sunu réew mi dafa bari lool ay xale yu ñuy maye waaye boo seetloo maye gi daal ay jamono rek ni maye gi baree rek da seetlu ni noonu la tas gi bare mu doon laaj loolu loo ciy joxe ci xalaat. waa xam nga sëy nag moom damaa jàpp ne sax buñ koy fas maanaam góor gi ak jigéen gi dañoo war a fekk ñëw ci jàkka ci bu fekkee ci jàkka lañ koy sosi ngir ñu xam maanaam pacte bu am solo bi nga xamante ne moom lañ lié seen diggante waaye lié ko seen kanam ci kanamu yàlla lié ko ci kanamu nit ñi. léegi-léegi euh, ñàkk a xam importance li ñu yor dina ko waral léegi-léegi li ma doon leeral sànq góor euh, mission régalienne bi ñuy xaar ci moom su ko doxalut kër gi du dem li nga war a joxe lépp bu ci bañ dara lu ci nekk def ci la nga mën ban xam ne fii nga mën a yam jigéen ji it mission régalienne am su ci góorgóorluwut kër gi du am jàmm li nga war a dékku lépp dékku ko ba waa mbedd bi xam ne yow neexut ba neexut waaye yaa ngi dékku waaye nag bu góor gi nanguwut a joxe jigéen ji nanguwut a dékku rek déséquilibre day am te bu déséquilibre bu déséquilibre amee rek maanaam mi ngi feeñ ci li ñuy woy ay soo d'humeur maanaam naqaru xol boo xam ne day feeñ ci ay wax ah boobaa nag ma des naa wax loo xamante ne euh, liñ mën a réparer ci kaddu gu ci ci ci ci ci bu xateeku wala leneen fekku ci kaddu gu génn am na xeeti kaddu yoo xam ne bu xasee ba génn ci ab diggante dara du ko mën a defar kon daal maanaam na góor gi xam li li ci moom li ñuy xaar ci moom jigéen gi xam li ñuy xaar ci moom su ko defee bu ñu àndee rek ànd ak góorgóorlu ak it nag maanaam ñu xam ne sëy biir ñu bañ koo def tubéy parti képp ci boole monsieur euh, monsieur madame ak xaj bi te xam ne euh, yàlla waxoon na euh, fabxatu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha loolu nag day tekki ne maanaam mbokk yi ak booleem xarit yeeg dëkkandoo yi kenn ku ci nekk war naa ma ñu def médiation maanaam au ba avant ñu jël yenn décisions yi extrêmes yi ñu def médiation ci biir mbokk yi ak ci biir ñi leen yilif ci jërëjëf sëriñ bi ci waxtaan wu am solo ñu ngi lay sant bu baax defe naa loolu nga wax sëñ Mbay Jaxate wax na ko ma wax la dénkub saa sëriñ Mbay Jaxate lëm léebu woon ngir waa këram duy naxati nee wan na waa këram nga koy toggati reer te bëgg suñ diggante fa di leer dee ma defar cere ju leer ma mën a reer joo xam ne ji ku mës ni ah ma mën a reer soo ko deful ma dem nga dem nu fande dellu fande loolu kenn du màndi daal di wax ni ku ñàng ñàng fii fa man ca ñag duma la ne asalaamaaleykum wa rahmatulah